min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saabi' baabun fil yaqiini wat tawakkul. as-saani an ibni abbaas radiyallaahu anhumaa aydan anna rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam kaana yaquulu allaahumma laka aslamtu wa bika aamantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika xaasamtu allahumma a'uudu bi'izzatika laa ilaaha illaa anta an tudillanii anta al-hayyu alladhii laa yamuutu wal jinnu wal insu yamuutuun muttafaqun alayhi wa haadhaa lafdhu muslim wa ikhtasarahu al-Buxaari rahmatullahi alayhimaa kon al imaamu Nawawi ginnaaw bi ñu gisee ci jotaay bii ñu génn tàmbali woon eh, xadiis mu njëkk bi ci bunt eh, bii ñu nekk muy al yaqiinu am kóolute ci borom bi tey lu dong ci moom xadiis mu njëkk mu woon ci Mawlaana Ibnu Abbaas doon wax ci ñi nga xamante ne nii ñoom eh, dañ leen sab'una alfan soixante-dix mille yi nga xam ne dañuy dugg aljana ci xeet yonent bi alayhi salaatu wassalaam te kenn du leen xisaab kenn du leen bugal ah ba saxaaba yi doon ci wax yonent bi saa saam da leen ko wax dem ñëwaat fekk leen ñuy wax mu ne lu ngeen di wax noonu ñu lii de ñuy wax li ñu waxoon la ñuy xo la ñu nekk di waxtaane mu ne leen humul ladina laa yarquun wala yastarquun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun voilà loolu gisoon nañu ko voilà kene voilà <laughs> waxu boroom xam-xam yi nag bari na ci comme ni ñu ko gisoon am na yeneen yoo xam ne waxuñu ko woon waaye am paju moom euh, yonent mi alayhi salaam euh, euh, waxoon nañ li ñu gis ne moo ginoon a dëgër ndax li ma xam ne loolu moo doon sunnaam comme ni mu ko jàngale nekk nit ki par exemple bu dara am di metti ah, day teg loxoom ci li nga xam ne mooy metti ci yaramam mu ne bismillah ñetti yoon ah ba pare teg ci ne a'udhu wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhaadir wax ko juróom-ñaari yoon ak ya nga xam ne moom ci boppam da ko doon defal boppam ak yañ la ci waxoon moo tax amaana wallahu taala aalam loolu mooy li gën a dëgër ak ñaan yi nga xam ne ay allahumma rabban nas azhibil ba azhibil ba washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an laa yughadiru saqama yooyu eh, yëpp ñu ngi ci saxiix yi eh, eh, kon loolu gisoon nañu ko léegi nag kon muy wax xadiis bii nga xam ne mooy xadiis nee nañ mooy numéro ñaareel ci buntu bi waaye mooy xadiis numéro soixante quinze liñ gisoon bee baatu ma doon soixante quatorze xaw ma ndax waxoon naa ko mu mu ne wastaani an ibni abbas ñaareelu xadis bu ngi koy jëlee ba léegi ci kim jëloon xadis bala di doomu abbas ji di abdallah radiyallahu taala anhuma ayda ba léegi anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam kaana yaqul nekkoon na doon wax waaw ay daa bari wax naan allahumma e yow sama borom laka aslamtu yow de laa jébbalul yow de laa jéggalul ya jébbalul sama lépp waaw wa bika te ci yow dong de yow dong yow laa gëm waaw gëmuma keneen yow dong borom bi tabaaraka de yow laa gëm allahu akbar waaw wa tawakkal te ci yow dong laay wàcceelu wa ilayka anab te ci yow laa laa jublu sama lépp ak sama yitte ngir di la topp te di dellu ci yow waaw dum naan lépp lu dut yow daal jublu ci yow di dellu ci yow wa ilayka anabt waaw wa bika xaasant te tamit ci yow ci laay boo samay dagge waaye samay xare samay lépp lu may def effort loolu ci yow waaw bu ma xaree yàlla yaa tax waaw ci wàllu argumentation ak wàllu ay xujaj ngir daal yey ci argumentation caaxaan yi nga xam ne ñooy taxaw ci kanamul islam ci yow laay jaar te ci yow laay sukkandikoo ci yow laay dimbalikoo ngir mën a def loolee waaye bu dee ci toolu xare yi wa bi ka xaasant waaw ci yow laay jaar ngir mën a doxe loolee nga ma teg waaw di xare ngir li takuna kalimatuka hiya al-ulya waaw ngir sa kaddu muy la ilaha illallah fii di kaw mu ne allahumma kon yow suñu borom a'udhu bi'izzatika la ilaha illa ant maa ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala waaw bi'izzatika ci sa tedd ca teddaange waaw sa nootaange waaw ci lay jaar bi la laaj bi la sàkku waaw kattan la ilaha illa anta amul benn buur buñ war a jaamu ci dëgg ku dul yow borom bi tabaraka wa taala ma ñaan nag di sàkku ci yow di muslu di ñëw ci sa teddaange yow borom bi tabaaraka wa taala di muslu ci la am tudillani ci nga seetaan bu ma sànku yal na bu ma seetaan ma sànku waaw anta yow borom bi alxayu alladi laa yamut yaay ki nga xam ne yaay kiy dund gisoon nañ ko ci hadis bee weesu alladi bi nga xam ne laa yamut du faatu mukk waaw faatu du ko gaaral wal jinnu te jinne yi wal inson nit ñi yamutuuna ñoom nag dañuy faatu waaw <laughs> dañuy faatu de kullu nafsin dha'iqatul maut waaw bakkan bu ne rek dina mos dee la mahala mu ne hadith bi muttafaqun alayhi ñi ko bokk solo mooy imaamul Bukhari ak Muslim mu ne wa hada lafzu Muslim lii nag moom kàdduy Muslim la waaw lii parce que imaamu Muslim ibn al-Hajjaj dana haddathani Hajjaj ibn Sha'iri mu ne Hajjaj ibn Sha'iri mu ne haddathana nettali nañu Abdullah ibn Amr Abu Amr qaala mu ne haddathana nettali nañu Abdul Waaris ki ñu nettali ñun ma Abdul Waaris qaala haddathana al-Husayn ibn Zakwan rahmatullahi alayhi qaala haddathani nettali na ma ibn Burayda ah muy Abdullah ibn Burayda ibn al-Husayb ah radiyallahu an Burayda ah, an Yahya ibn Ya'mar moo ko jële ci Yahya ibn Ya'mar moom mu jële ko an ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yaqul allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khaasamtu allahumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudhillani anta al-hayyu alladhi la yamut wal jinnu wal insu yamutun mu ne lii kaddu muslim la gis nga ah so mu ne waaye imaamul Buxaari soloo na ko wax tasarahul Buxaari imaamul Buxaari moom da koo tënk waaw parce que imaamul Buxaari moom nii la ko ne dana haddathana Abu Ma'mar qaala haddasanaa Abdul Waaris qaala haddasanaa Husayn mooy Husayn mi ngi gisoon fële qaala haddasanaa Abdullah fii moom wax na waxul Ibn Burayda bii dañuy Abdullah Ibn Burayda an Yahya ibn Amr ah, an Ibn Abbaas anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana yaquul a'uuzu bi'izzatika alladhii laa ilaaha illaa anta alladhii laa yamuutu wal jinnu wal insu yamuutuun gis nga ni mu ko tënkee ah gis nga day waaye bële bu jógee. bu imaamul Buxaari yi bi dan rek a'uuzu bi izzati yonent bi sallallahu alayhi wax naan maa ngi eh, borom bi maa ngi ñëw di laqatu ci sa teddaange ah eh, sa nootaange alladi bi nga xam ne laa ilaha illa anta amul benn buur bu ñu yelloo ñu jaamoo ku dul yow ah eh, alladi laa yamuutu illa anta ku dul yow alladi yàlla mi nga xam ne yow laa yamuutu yàlla ba nga xam ne laa yamuutu du faatu wal jinnu te jinne yi wal insu ak nit ñi yamutuun dañuy génn àddina kon ñu romb ah mu ne as-saalis mooy xadis as-saalis mooy xadis eh, ñetteel bi mooy ci bi mu commencé mu ne an ibni abbas radiyallahu anhuma aydan annahu qaala xasbunallahu wa ni'mal wakiil qaalaha ibraahiimu sallallahu alayhi wa sallam hiina ulqiya fin naar wa qaalaha Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam hiina qaaluu inna an-naasa qad jama'uu lakum faxshawhum fazaadahum iimaanan fazaadahum iimaanan wa qaaluu hasbunallaahu wa ni'mal wakiil rawaahu al-Buxaari wa fii riwaayatin lahu an ibni Abbaas radiyallaahu anhumaa annahu qaala kaana aaxiru qawli Ibraahiima sallallahu alayhi wa sallam hiina ulqiya fi nnaari hasbiya Allahu wa ni'mal wakiil kon lii la imaam an-Nawawi muy indi muy ñetteelu xadis mu ne as-saalisu mooy ñetteelu xadis mooy xadis numéro soixante-seize mu ne mooy xadis numéro soixante-seize mu ne hein an Ibni Abbaasin ñetteelu xadis ci buntu bi ba léegi. ah mu ngi koy jële mu ngi koy jële ci al alhabru waaw muy ibnu abbas maulana radiyallahu taala anhu waaw léegi euh, mu ne aydan moo tax mu ne aydan ba léegi moom la ñuy jëlee ba léegi waaw jógee guñ ci keppaari ah géej góogale waaw waaw léegi mu ne yonent bi salaam mu ne ka annahu qaala xasbuna allahu wa ni'mal wakiil mooy kàddu googu xasbuna allahu wa ni'mal wakiil mu ne lii de kàddu la boo xamante ne nii xasbuna allah mooy yàllaa ñu doy waaw moom képp ñu doy wa ni'mata askay al wakiilu ka ñu wakkilu ay gisuñu ko si li ñu ubbi buntu bi imaam an-Nawawi <laughs> imaam an bi ñuy ubbi buntu yi gisoon nañ lii waay te moom la indi aaya bi ci mooy aaya Ali Imran bi mu ne aaya boobu ah nga ne ko waaw lu ci xew yaa imaamana lu ci xew mu ne aaya boobu qaalaha wax ji mooy yàlla képp a ñu doy waaw buur yàlla dong nag moo ñu doy wa ni'mata askay wa ni'ma aka baax alwakiilu ko ñu wàkkirlu mu ne lii de wax la joo xamante ne nii ah qaalaha Ibrahim ay sallallahu alayhi wa sallam mu ne Seydina Ibrahim de yonentab yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko lii la waxoon kañ xii na ba nga xam ne ulqiya lañ ko sànni fin fin naari ca safara sa waaw ba ko Namruud buur bu yeesu ba waaw ay Namruud kay ibnu Kanaana buuru Babylone bilaadi Baabil newoon nañ ko sànni kii ci biir safara si waay ah, ah. qaalu harriqu <laughs> ci lañ doon wax seen wax gi yéeme ja rek aywa lakk leen ko bu ko defee sax ngeen daldi euh, <laughs> sauver seen yàlla yi ndeysaan yàlla yi ñoom dañoo soxla ñu leen di sauver quoi waaw ngeen dimbali seen yàlla yi harriquhu wansuru alihatakum waaw ñu sànni ko ci bañ ko ci sànnee nag mu ne lii la wax Seydina Ibrahima alayhi salaatu wassalaam dane xasbunallahu wa ni'mal wakiil waaw mooy xasbiyallahu borom bi de doy na ma moom dong wa ni'mata ka nga xam ne moom la ñuy wàkkiirlu waaw waaw askay ak a baax loolu mooy waqaalaha mu ne te wax na ko kaddu gi Muhammadu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama xiina keroog bi nga xam ne xaalu la ñu ko wax la ko gaaye wax ñëw naan ko inna naasa e eh, nit ñi yëgal yow Seydina Muhammad ah inna naasa gis nga waa Quraysh Abu Sufyaan wa xisbu Abu Sufyaan wa xisbu gis nga Abu Sufyaan ak armée bi mu àndaloon Uhud fii nee nañ ñu ngi dëppaat ngir ñëw ñëw daal di leen faagaagal jekkali leen waaw kon nag nit ñi dajaloo nañ de lakum ñeel leen ngir faagaagal leen fax saw hum waay waay waay waay waay waay ragal leen leen way kon bu boobaa <laughs> waaw mu ne boobu la bañ waxee yonent ware saa saab lool ci la waxe woon lii waaw fax saw loolu nag fa zaadahum imaana loolu yokku leenum gëm yàlla wa qaalu ñu ne hasbunallah mook saxaabaan ya radiyallahu ta'ala anhu borom bi doy nañu wa ni'mat eskay yonent bi alayhi salaatu salaam wax yóbbaale leen ñoom ñëpp riwaay imaam ni sax dana yonent bi alayhi salaatu salaam ak saxaabaan yi ah hasbunallahu wa ni'mal wakiil te eskay ak a baax ki nga xam ne moom la ñu wakiilu waxoon nañ la mooy aaya Ali Imraan bañ fi gisoon 173 mu ne rawaahu al-Buxaari mu ne lii imaamul Buxaari Muhammad ibn Ismaa'il ibn Ibrahim ibn al-Mughiira ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Buxaari rahimahullahu taala moo ko solo mu ne wa fii riwayatin lahu ba léegi benn riwaaya boo xam ne imamul Buxaari ba léegi moo ko solo an ibni abbas in jëla ko ba léegi ci mawlaana ibnu abbas radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anhuma ah annahu qaala dane kaana axiru qawli nekkoon na lu mujj kaddu ibrahima sayyidina ibrahim al-xaliil alayhi salaatu wa salaam sallallahu alayhi wa sallam hiina ulqiya bañ ko dugalee fi naari ga safara lëm fa mujjee wax mooy xasbiya allahu wa ni'mal wakiil waaw xasbiya allah borom bi képp ma doy laa wax wa ni'mata askay al wakiilu waaw mu ngi noonu ki nga xam ne moom lañu wakiilu loolu nag al imaam al Buxaari yu rahmatullah alayhi première version version bi mu wax bi mu indi ah mu ngi ko ñëw kitaabu tafsir suuratu aali imraan baabu inna an-naasa qad jama'u lakum al-aaya mu ne haddasanaa Ahmad ibn Yunus ah waaw al-Yarbu'i rahmatullahi alayhi uraahu qaala haddasanaa Abu Bakr an Abi Hasin an Abi Duha an Ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhumaa hasbuna qaala mooy mu ne hasbuna allahu wa ni'mal wakiilu qaala ha ibrahimu alayhi salaatu wa alayhi salaamu hiina ulqiya fi nnaar wa qaala ha muhammadun sallallahu alayhi wa sallam hiina qaalu inna an-naasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaadahum iimaanan wa qaalu hasbuna allahu wa ni'mal wakiil beneen bi nag moom mu ngi ko indi ci e, bale kitaabu tafsiir bi moom la ñu teg après e, mu ne an ibn Abbaas tudd Maalik e, haddathanaa Maalik ibn Ismaa'iil qaala haddasanaa Israa'iilu an abi abi Hasin muy Abu Hasin mi ngi doon fee Israa'iil ibn Yunus ibn Abi Ishaaq kàngam yu réeré ngoog seen famille bee ko barkeel <coughs> moom Israa'iil <coughs> alayhi moom Israa'iil mi rahimahullah an Abi Hasin an Abi Duhaa an Ibn Abbaas radiyallahu ta'aala anhu qaala kaana aaxira kaana aaxira qawli Ibraahiima hiina ulqiya fi nnaari hasbiyallahu wa ni'mal wakiil kon mu ngi noonu lëkkaale biñ jógee ak fële mooy wàkkirlu buntu wàkkirlu lañ nekk ah lële it xaris ba génn sànq wa alayhi tawakkaltu allahumma laka aslamtu jébbal naa lépp ci yow borom bi waaw. yow nag laay wommatul de wommatul ma Demba wala Samba wala Ñoxor wala euh, Patrick te yow rek laa gëm te ci yow wa alayka tawakkaltu kon buntu baa ngoogu wala waaw fii mu ne. da doon wax lan ne mooy xasbunallahu yi loolu gisoon nañ ko ba ñuy gis te e, e, ba ñuy door a ubbi léegi al imam taala ñu jàll tey moom dinañu avancer lu bari insha allah mu ne ar-rabi' mu ne ñeenteel bi ñeenteelu xadiis bi nga xam ne moom la indi mu ne an abi hurayrata radiyallahu taala anhu an an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala annahu qaala voilà <laughs> yadxulul jannata aqwaamun afidatuhum mislu afidati at-tayr rawaahu muslim qiila ma'naahu mutawakkilun wa qiila quluubuhum raqiiqa kon al imaamu an-Nawawi an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu ne Euh, ar-rabi'u mooy ñeenteelu xadis mooy xadis numéro soixante-dix-sept soixante soixante-dix-sept waaw mu ne an abi hurayra bii nag mu ngi koy jële ci sayyidina wa mawlana abu hurayra waaw radiyallahu ta'ala anhu wa arda lan la wax mu ne an nabi muy jële ci ndaw yàlla li sallallahu alayhi yet mu ne yonent way saa saa nee na yadxulul janna dina dugg aljana de aqwamun ay nit ñoo xam ne ay xeetu façon nit ñoo xam ne afidatuhum seen xol ya misl afidatu tayr day mel ni xoli picc mu ne rawaahu lii de soloo na ko muslimun waaw mooy ah imaamu muslim kii la nee na nag léegi nag mu ñëw di la waxal maanaa boobu mu ne nag mooy maanaa seen xol yi day mel ni day mel ni xolu picc yi ñu ne parce que loolu kii alhamdulilah kii la ñu ne maanaahu maanaawam mooy mutawakkiluuna ñoom dañuy wakkirlu képp ci seen borom waqiila am beneen wax bu ne mooy li muy tekk mooy qulubuhum raqiqa seen xol yi dafa dafa dafa woyof ndeysaan jàppaluñ kenn dara waaw woyof waaw te loolu am na yeneen yu koy leeral ci woyof googu nga xam ne day woyof xam nga euh, euh, xolu picc moom woyof na picc ni woyof mu ne seen xol yi noonu lañ mel ndax jàppaluñ iñaan feebaru xol yooyu benn diisalub seen xol waaw du ñu tëdd ci lal fekk jàppal nañ benn bindeefu yàlla kenn te lépp lu yàlla dogal dañ ciy ànd gërëm ko waaw <laughs> te loolu moo taxoon yonent bi alayhi salaam doon wax naan bi muy tagg waa yaman comme ni ko imaam muslim indi hadith yu bari ci sahih imaam ci muqad non ci eh, kitaabul iman yonent bi salaam naan ahlul yamani araqu quluban wa ad'afu af'ida waaw waaw de moo tax mu doon al al al imaanu yamaniya mu ne waa yaman ñoo gën a woyof xol gën ah, ah, ah, muy faible lu faible no côté euh, euh, lu péjoratif non la nga xam ne mooy ëmb xol waaw mooy dafa woyof ndeysaan waaw ak ragal yàlla gi nga xam ne am na ñeneen ñu ne non ñooñu seen xol yi mel ni picc ça veut dire lan mooy ragal yàlla gu réy gi nekk ci ñoom ak weg gu rëy gi ñu weg seen borom waaw comme ni nga xam ne picc yi noonu lañ gaaw a tiiti ak noonu ci ci xayawaan yi waaw <laughs> te ñooñu nag ñii yonent way sa saam di wax mooy al ulama al amilin waaw yadxulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidati tayr waaw ndax ñoom ñooy ñi gën ragal yàlla te ñoom la seen xol gën a deñ set wecc ci lépp loo xamante ne feebar xol yooyu la waaw innama yaxsha allah min ibadihi al ulama dëgg dëgg ñi ñiy ragal yàlla dëgg dëgg dëgg mooy boroom xam-xam yi waaw waaw ñoom seen lépp dañoo nekk rek di contempler seen boroom tabaraka wa taala mooy wàkkirlukat yi nga xam ne seen xol moo tax mu ne waqila ñu ne mooy am nañu ne mooy ñuy wàkkiirlu ndax seen lépp ci borom bi lañ ko aj ajuñu ko ci beneen mbindeef sa xol boo fi ajee leneen lu dul yàlla da koy diisal waaw waaw ay anxiété léegi nag nga commencé di am yooyu ay stress stress ak façon yooyu nga commencé am ak ñoom affaire waaw waaye bu doon ne dangaa meloon ni gaa yi mooy yooyu doo ko xam